baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim walladina yarmuuna almuxsanaati tumma lam ya'tuu bi arbacati shuhadaa fajliduuhum tamaaniina jalda walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada wa ulaa'ika humul faasiquun kon boroom bi tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya bi nga xamante ne mooy ñeenteelu laaya bi ba léegi ci suuratu nuur bii nga xam ne moom moo nee na maa ko wàcce saar boo xamante ne nii maa ko wàcce daldi faratal li ci ne leeral ko ngir ngeen may ko kon beneen làttee ngi mu ne walladina gaa yi nga xamante ne nii yarmuunal muhsanaat mooy dañuy jam ñi nga xamante ne ñooy jigéen ñu sangewul waaye nag buñ nee jigéen ñu sangewu yi naka noonu it nit ku jam góor tamit benn la lan lañ leen di jam mooy ne leen ci njaaloo comme koo xamante ne nii dafa wax ne benn jigéen boo xamante ne nii mooy ne xamewuñu ko jaay boppam ndax bu dee koo xamante ne nii moom daa yoroon moom jaaykatu boppam la nëbbu ci dara kooku moom ne moom njaalookat la loolu kooku kooku kenn jamu ko parce que moom noonu la mel ba pare ba pare di ko siiwal waaye ñi nga xam ne ñoo sañewu yow nga ñëw di leen jam naan leen waa ah, jigéen naan ndaw seede moom ne njaalookat la wala nga naan ko yow njaalookat bi loolu lu mel noonu waaye it ku ko wax góor it benn la gis benn waay naan yéen de waa jii damaa yaakaar na ngeen koo xamul njaalookat bu rëy la loolu moom boroom xam-xam yépp rahmatullahi alayhim ñoo dëppoo ko ne kooku moom mooy kii moom la suñu boroom bi wax nii léegi lan moo koy dal bu indiwul ay seede loolu lay ñëw loolu ba am nañ bëgg a leeral kon mooy bii nga xam ne day leer boo xam ne day jam waa ji ne diw ndaw sàngam njaalookat la wala yow mii njaalookat nga moo xam mu wax ko ab jigéen wala ab góor loolu mooy ñi nga xam ne yarmuunal muhsanaat léegi nag mu des beneen mbir waa bu dee ne mooy da koo gaaral mooy ni mu ko waxe da koo junj ko waa waxul lu leer ne kii njaalookat la waaye dañuy comme rek ku ne woon a ah, moom mii de moom ndaw sii de du delloo loxo loxo loxo góor bu ko laal kon lu mel noonu xam nga loolu mooy ne ci biti yi mooy ne danga naan ah kon mooy xel yépp day dem ne kon ndaw si njaalookat la waaye nag waa waxu ko lu leer xam nga dane du delloo loxo góor bu ko laal loolu moom <laughs> mooy da loolu lañ naan al ard wala mu naan ha moom mii waaw moom de moom sërëm bu woyofam bii nga xam ne ñépp ko xame façon yu mel noonu loolu moom nga xamante ne nii mooy yu bari de toute façon li nga xam ne ci wàllu aada ci wàllu cosaan bu ñu wàllu làkk bu ñu ko déggee mooy ne loolu moom ñépp dañu naan lii moom moom daa bëgg wax ne waa ji njaalookat la wala ndaw si njaalookat la lu mel noonu wala ñu naan mu naan waa ji nga xam ne tubayam ji du ko manu koo takk waaw mooy tubay ju woyof la yoon moom tamit lu mel noonu léegi nag est ce que kooku day bokk ci ñii loolu bu mel ne al imaamu Maalik rahmatullah alayhi muy or ngir muñ borom ngir mi ñu bokk ki ko jiite muy imaamu Maalik ibn Anas al-Asbahi radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moom dane waaw loolu moom moog lii ba yem rek dañ ko ciy boole léegi nag ku mel ni ku mel ni ñoom alimaamu Abu Hanifa ak alimaamu Shaafi'i rahmatullahi alayhima ñoom ñu ne non dañuy bàyyi bu dee da ko ba mooy wax noon kese du doy waaw bu dee après nag moom dane loolu la ci jublu waaw kay ci boobu lañ koy jàpp waaye insha allahu taala mooy amaana li gën dëgër mooy wax wal imaamu Maalik parce que loolu mooy ci wàllu langue ci wàllu kàllaama làkk loolu bu ñu ko waxee moom ñépp xel yépp day day dunju li nga xamante ni rek mooy njaaloo wallahu taala alam am na yeneen wax nag yoo xam ne ngir bañ a guddal moo tax ñu yem ci noonu mu ne kon walladina ñi nga xamante ne nii yar muuna ñoom ñooy jamal muhsanaati jigéen ñi nga xam ne dañoo sangewutee seen bopp wax nañ la góor ñi ci lañu jigéen dañ koo tudd parce que nag jam jigéen lu mel noonu ci moom la gën a ñaawe parce que moom lool ci la gën a ñaawe ci la gën a nekk loo xamante ne nii mooy lu ñaawa ñaaw a bona bona bon moo tax boroom bi njëkk tudd ko moom kese waaye góorin nga wax ko góor benn la woon de summa ginnaaw gi mooy ba ñu ko defee nag lam yatu bi arba'ati shuhada mooy ña ko def jam leen ba pare ne dow sii ne moom jaalookat la ba pare indiwoo ay seede yoo xamante ne ñeenti seede yuy dëgëral ne yow li nga wax noonu la demee que ne jaalookat la léegi nag mooy te ñeenti seede yooyu nan lay deme comme ni nga xamante ne noonu la ko xadiis yi leerale nekk ci ñoom du nekk lu ñu combiner ay ñeenti nit kenn gis ko léegi ñu combiner dem wax ko kële déedéet wala déedéet nooy il faut ñu gisandoo ko ku nekk sa bët yi sax ci sa bopp bi ngeen gis ko comme ni nga xamante ne nii noonu la la la la la. kuur gi di dugge ci gën noonu nga koy gisee xam nga ne loolu man da nekk moo taxit ba mu ba ko suñu boroom wàccee ba léegi mooy ne amul fenn ci lis ci lislaam foo xamante ne dañuy doxal sharia ginnaaw ba booba ba léegi mooy amul kenn koo xam ne taxaw na indi ñeenti seede yoo xamante ni nii moom dañ ne noonee lañu ko gisee waaw yoo gisee ñi nga xam ne dañ leen a jam ci wàllu lool yépp teg leen daan yi mooy lu ci bari nit ki ci boppam moom mooy ñëw ne man maa ko def ne man maa def lii voilà muy al intiraaf di lave waaw ne man maa def waaye moom ñëw ne ay seede yoo xam ne ñeenti seede yoo xam ne dañu koo gis comme ni kuur gi di dugg ci gën loolu la borom di tabaaraka wa laa wax de loolu mooy ñeenti seede yi léegi nag bu dee ñeent lañ ñu ñëw ñetti ñi ne ñoom ah ñoom de seede nañ ne gis nañ ko noonu kenn ki ne ah man nag wóoruma man daal gis naa leen daal ñu sàngu di yëngatu waaye wóoruma kooku bu boobaa ñetti ñeneen ñetti ñépp lañuy jàpp moom daal di leen duma comme ni nga xamante ne nii noo nee noonu la ko suñu borom tabaaraka wa taala leerale fii mooy ñoom ñépp même waa ne man ah. ñëwoon ne day seere ba pare bañ demee ba ci biir ñu ne moom man daal damaa gis ñuy yëngu moom itam dañu koy dóoraale léegi lan mooy teg bi kon suñu borom ne kon ñooñu ñi di jam way jigéen ñu sangañu doon indiwuñu ñeenti seede fajliduhum daal di leen leen dóor samaniina jalda juróom ñetti fukki yar ngeen leen leen di dóor quatre-vingts coups yoo xamante ne nii yu tar lañ leen di dóor ngir yare leen ko ngir ñu bañ lan ndax li nga xamante ne mooy sàmm der réputation wu doomu aadama bi loolu lislaam dafa bokk ci yi nga xamante ne li tax lislaam charia bi suñu boroom teg ko fi lislaam ñëw loolu da bokk mooy hifdul irdi muy li nga xamante ne nii mooy nga xam ne mooy deru doomu aadama muy réputation loolu moo tax ku jam nit wax loolu rek toog parce que journaliste la ne yow monsieur Moussa Diop wala monsieur nii nangam tudd ko ba pare ne moom dañ koo kii moom moo se diw comme ni ñu koy gisee rek ci suñu journaliste yi loolu bés bu nekkoon dëkk boo xamante ne réew mu ñuy doxal charia te ñooñu duñu am preuve léegi nag mooy gis nga buñ ko jàppee ne ko indil léegi yow ñëwal waa wax nga ñëw rek ne la waxoo newoon li nga wax demewul noonu de léegi indil ñeneen ñetti seede yoo xamante ne nii yow est ce que sax yow miy njëkk a wax da koo gis comme ni nga xam ne noonu la kuuru dugg ci génn noonu nga ko gisee gisee bu nee gisewu ma ko noonu jarul sax ñuy àgg ci ñeneen ñi dañ koy jàpp bàcc ko li nga xam ne mooy juróom-ñetti fukki yar yi de kon nag mbir mi loolu la ay kantaa damaa am carte de presse man man moom sama profession journaliste profession taxul ngay def lu yàlla xaraam amul kenn koo xam ne am métier da koy may li borom bi xaraamal ñu ne moom dagan na ci moom parce que métier ma ko laaj loolu amul fen wala ñuy wax taxaw naan damay damay garder suñuy source dañ koy denc loolu ma ne waaw dencal waaye dinañ la duur kon li nga xamante ne mooy juróom-ñetti fukk yet yi de quatre-vingts coups suñu boroom ne loolu mooy àtte bu njëkk bi mooy ngeen duma leen samaaniina jalda quatre-vingts coups juróom-ñetti fukki yar wala taqbalu lahum shahada te ginnaaw gi nag bu leen leen nangul gaa yooyu doon doon jamaate te am mënuñoo indi ñeenti ñeenti seede ñooñu bu leen leen nangulati benn seede abadan ba faw mooy ne lépp loo xam ne sharia ci l'islam dañoo soxla seede kooku moom bu dee moo fa ne kooku moom kenn du compter mooy kenn du ko ci boole ndax matut seede ndax faasiq la kon nag loolu la borom dina moo tax mu ne wa ulaayika te gaa yoo yële joxoñ leen joxoñ bu sori ndax jikko yu salte yi ñu yor bay jam ñi nga xam ne ñoo ñu sangewuñu ak ñi nga xamante ne lu baax kese lañ leen xamee ñoom ñoo ñële ñoom daal faasiquuna ñooy ñu ngi génn topp ñoo ñi nga xam ne ak fisq la perversité ci lañu ne ñooy pervers yi de léegi nag suñu boroom ne illa alladhina taabu ba mu des nag ñi nga xam ne ci ñoom dañ koo defoon doon jam ay nit ba pare waaye ñu tuub min di daalika ginnaaw loola le wa aslahu ba pare nag ñu réparer def lu yiiw ginnaaw ba nga xam ne lu ñaaw lañ wax mooy ñu weddi seen bopp comme ni nga xamante ne noonu la ko Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu saxale que ni fokk waa ji weddi boppam que moom li mu waxoon noonu voilà mu ngi noonu am na nag leneen ci mu fuqaha yi rahmatullah alayhim ñu ne jarul loolu comme imaamu Maalik rahmatullahi alayhi mu ne jarul muy weddi boppam bu dëggal moom daal bu tuubee digganteem ak borom bi tabaaraka wa taala tuub goo xam ne bu sell la te du ci delluwaat jëf lu baax kooku doy na ñu borom ne fa inna allaha na ne bu boobaa boroom bi tabaraka wa taala ghafuurun na xam ne ki tuub ginnaaw bi mu defee lii te def lu baax na xam ne borom bi de gafuurun ajiruma ko aji jéggalaa koon la rahimun ajiruma koon la léegi nag laaya yii nii boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim moom la ñuy tëje ci masala bu gàtt rek boo xam ne dañ ciy wuute mooy est-ce que suñu borom bi mu nee ñi def lii di jam ñi nga xamante ne ni ñooy ñu sangewuñu te indiwuñuy seede bàcc leen leen li nga xam ne mooy juróom fukk juróom-ñetti fukki yar quatre-vingts te bu leen nangooti seenu seede ba faw léegi ñooñ ndax ñooñ ñooy ñi génn topp ñooy pervers yi des ñi nga xam ne dañoo tuub waa ba ngay def ñi nga xam ne dañoo tuub te jëf lu baax ñooñu moom est-ce que léegi mooy bu boobaa mooy bu ñu tuubee dañ leen di gin mooy dóor yi moom dina am duur yi moom bokkul mooy dinañ lu duur ba pare boo tuubee des na lu duur ba pare voilà après nag mu des léegi est-ce que nangu seede gi ak tamit la fait moom mu nekk faasiq mooy koo xam ne ak shahaadaam kenn dootu ko nangu te faasiq la léegi kooku moom est ce que yooyu yépp bu tuubee day teggeeku ci moom léegi nag xanafiya yi rahmatullahi alayhim ndax ñoom ñooy mag ñi ñoom dañu ne rahmatullahi alayhim kene waaju def loolu moom moom bu tuubee mooy ne lenn kese la mooy kecc kaccorte gi mooy deñ ci moom waaw dootul faasix léegi mooy ne waaye nag mooy ne foofu la mbir mi yam istisna bi ci lu mooy li ñu seppee muy exception bi illaa wax loolu ci faasixuun mooy lu mu julli ci ci phrase yu bari yi ndax nangu seenuk seenuk seede te ñoom ñooy faasiquuna yi ñu ne waaw seenuk faasiq moom ku tuub léegi dootoo faasiq voilà mooy ne yow moom nekkoo koo xam ne ab pervers nga waaye nag gis nga sax sax seede kenn du ko nangu voilà loolu ñu ne mooy ndax istisna bi ci biir rek la dellu jumhurul ulama min al malikiyati wa ak hanabila yi di imaamu Malik ngiiru imaam Shaafi'i ngiiru imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhim ñoom ñu ne déedéet mbir mi ku mooy lépp la ñuy nangu ci yow mooy boo tuubee sellal def li nga xamante ne mooy jëf ju baax te rëccu lale déedéet kooku dañuy nangu si dañuy nangu li nga xam ne mooy ak seedeem te tamit dootul pervers loolu masala la bu siiw la masala usuliya la nga xam ne borom xam-xamu usul yi dañ koy dañ koy toppatoo wallahu ta'ala alam kon ñu yem ni ci jotaay bi